taala moom moo ci tegu hadis bi ci tegu cinq cent non ma naan cinq cent deux cent cinquante huit hein al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu mu ne wa an Usaamata radiyallahu ta'ala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qumtu ala baabil jannati fakaana aammatu man daxalaha al-masaakiin wa ashaabul jaddi mahbuusuun ghayra anna ashaaban naari qad umira bihim ila an-naar وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه والجد بفتح الجيم الحظ والغنى وقوله محبوس أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة kon al imaamul haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadis bi mu ne waan usamata mu ne xadis bii de mu ngi koy jële ci sayyidina wa mawlana usama muy ban usama ay <laughs> usama moom siiw na jarul ñu koy ñu ko ñu ciy teg dara ah mooy usama ibn zayd ibn haritha ibn sharahil rahmatullah alayhi radiyallahu anhum abu muhammad am ñu ne abu zayd am ñu ne abu yazid am ñu ne abu haarisa gisoon nañ ko radiyallahu taala anhu an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam moom seydina usamatu radiyallahu taala anhu warda mu ne qaala nabiyu mu ne mu ne anna an nabi annahu qaala mu ne muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam kene moom de nee na qumtu damaa taxaw ala baabil jannati ci buntu ajjana allah yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na damaa taxaw buntu ajjana fa kaana ammatu man daxalaha al mu nekk fekk ñi nga xam ne ñoo ëpp ñu ko dugg ah mooy way ñàkk ñi ñi nga xam ne dañoo soxlaal seen boroom waaye fii al ñi nga xam ne borom bi mayu leen woon lu bari ci wàllu alal wa ashaabul jaddi kanta way al jadd ne wal jaddu bi fathil jiimi jàngee wax bul wax ji de bul wax ju ja mu ne alxaddu mooy ab cir wal ghina ak ak ak richesse alal ju bari ak doy loo xam ne doy la dalay jox lu bari waaw mu ne ñooñu nag kanta ñooñ wa ashaabul jaddi mahbuusuun mu ne wa qawlu mahbuusuun kanta wax jooñ nga ci xadiis mu ne mahbuusuun mu ne ay lam la lahum ba'du fi duxulil janna joxaguñ leen ndigal dama ñëwee gis joxaguñ leen woon ndigal ñu dugg biir aljana loolu mooy mahbusun mu ne ghayra anna ashaaban naar sukk waa safara nag kantaa ñoom qad umira bihim ilan naar moom ba may ñëw fekk na moom ñu ne leen ay wa yéen moom kanta seen affaire leer na seen dara baaxut dem leen sawara ñoom ñu dugal yebal nañ leen ñuy dem sawara wal iyaazu billah nee na comme que ñoom jot nañoo dugg ma ñëw taxaw wa qumtu ala babin naar ma ñëw taxaw ci buntu safara comme na ma taxawoon ci buntu àjjana fa ida man daxalaha nisa ma gis ñu ëpp ñu dugg sawara ay jigéen ñun mooy jigéen ñi la wal iyaazu billah mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imamu alhafiz al buxaari al imaamu muslim ñoom rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo hadis bi insha taala war nañu war hadis numéro deux cent mooy soreetu la ah. war nañu waat hadith deux cent quatre-vingt-neuf insha allahu taala ci baabu nafaqati ala al-iyal ah deux cent quatre-vingt-neuf foofule ah, ah, war na faa ñëw si je ne me trompe pas ah, euh, deux cent trente deux cent deux cent quatre-vingt-neuf ah waaye sauf que deux cent quatre-vingt-neuf bi du moom non deux cent quatre-vingt-neuf bi amaana deux cent soixante-dix-neuf deux cent soixante-dix-neuf amaana hmm, mais du du du du deux cent du deux cent quatre-vingt-neuf te du deux cent soixante-dix-neuf ko dinaa ko vérifier insha allah mais du deux cent quatre-vingt-neuf te waaw loolu insha allahu taala euh, lu ñuy vérifier la ngir xool ana fan exactement moom ci lay ñëwaate wallahu taala alam léegi xaalis bi kon nee ñoom ñoo ko solo léegi laaj bi mooy est al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñaar kese ñoo ko solo dañ naan déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad moo ci moo leen ci fekk ci al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala andi na ko ci bërëb yoo xamante ne ci ñaari bërëb benn bërëb bi mooy kitaabu nikaah baabun ak kitaabu riqaaq baabu sifatil janna wan naar ah mu ne kon bu ñëwee ci kitaabu riqaab mu ne haddathana Musaddad mu ne kii nettali mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala borom musnad bi dafa na musnad moom tamit ala haddathana Isma'il mu ne kii nettali mooy Isma'il di Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr al-Basri rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Sulayman at-Taymi mu nekk ñu nettali mooy Sulayman at-Taymi mooy Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi Abul Mu'tamir ah, mooy baay al-Mu'tamir al-Mu'tamir ibn Sulayman Sulayman bi ibn Tarkhan ah, moom mooy eh, baayu al-Mu'tamir bu siiw boobule moom itam al-Basri sallala waa Basra an Abi Uthman moo ko jëlee ci Abdurrahman ibn Mallah Hmm, Abu Usman an-Nahdi al-Kufi moom it al-Basri ah, moom mi muxadram la fekk na jamono yonent bi alayhi salatu wassalam waaye jotu ko gis an Usaamata moo ko jëlee Seydina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa wax nañ la ko sànq radiyallahu anil jamii an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qumtu ala baabil jannati fa kaana aammatu man daxala al-masaakiin wa ashaabul jaddi mahbuusuun ghayra anna ashaaba an-naari qad umira bihim ila an-naar wa qumtu ala baabi an-naari fa idaa aammatu man daxalahaa an-nisaa noonu la ko al imaam al-haafiz al-Buxaari yu andi ayanta al imaam al-haafiz Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn amiirul mu'miniin moom mu ngi ko andi ci kitaabu riqaaq baabu aksaru baabu wala baabun wala nee nga ne baabu aksari wala mu def ko mudaaf ilayhi wala baabun aksaru ahlil janna istinaaf nga commencé waat aksaru ahlil janna alfuqara mu ne haddasanaa Haddaab ibnu Xaalid mu ne ki ñu nettal mooy Haddaab gisoon nañ ko xam nañ la Haddaab mooy Hudba Hudba ibnu Xaalid ibnu al-Aswad ibnu Hudba al-Qaysi Abu Xaalid dañ naan Haddaab mais mooy Hudba même même personne bi la as-Sawbaaniyu al-Basriyu al-Azdiyu rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Hammaad ibnu Salama mu ne gëñu netta Muhammad ibn Salama ibn Dinar moom it al-Basri ah léegi moom mu ne xaa imam Muslim ne taxawal ma ñëw xaar leen ma ci sama càll bi xaa ma dem ci beneen wa haddathani te nettali na ma man imam Muslim Zuhayr ibn Harb mu sama sëriñ bi di Abu Khaysama Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi ah, an-Nasa'i rahimahullahu taala mooy Abu Khaysama qala haddathana Mu'adh ibn Mu'adh al-Anbari mu ne ki ñu nettali moom Zuhayr mooy Muaaz ibn Muaaz al-Anbari mooy Muaaz ibn Muaaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn al-Hurr ibn Maalik ibn al-Khashkhaash gis nañ ko fan yéen at-Tamiimi al-Anbari al-Basri juge doon al-qaadi ha mu ne taxawal ma demaat ci beneen càllale wa haddathanii ba léegi ñetti càllale yi ngi wa haddathanii desaan na de bu bu bu imaamu Muslim yi da koy dajale bam bam ci saay mu daal di la koy tegal xaaral de des na di nga ci am cinq ma ne ah man la waaw. ha wa haddathani Muhammad ibn Abdil A'la mu ne nettali na Muhammad ibn Abdil A'la as-San'ani al-Qaysi Abu Abdillah moom al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana al-Mu'tamir al-Mu'tamir ah mu ne nettali na al-Mu'tamir mooy liñ la doon wax sànq ibn Sulayman ibn Tarkhan moom al-Basri Abu Muhammad ha mu ne xaaraatal dama ñeenteelu càllale ci mbir maa ngi nii ma Imam Muslim rahimahullah wa haddathana ta nettali nañu lii nag Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ma al-Hanzali ah, moom moo siiwe ci ibn Rahawiya ah, ibn Rahawiya Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Abu Ya'qub rahimahullahu ta'ala qaala axbarana Jarir mu nekk leen nettali mooy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir Abu Abdillah ad-Dabbi al-Kufi al-Qadi juge la woon jarir kulluhum mu ne ñoom ñii ñëpp nag an Sulaymaan waaw gis nga mooy ñim la wax Hammaad ibn Salama mooy Hudba mu jële ko Hammaad ibn Salama mooy Hammaad ibn Salama Zuhayr ibn Harb jële ko ci Muaaz ibn euh, Muaaz ibn Muaaz mooy kon Muaaz ibn Muaaz waaye Muhammad ibn Abdil A'la jële ko ci al-Mu'tamir waaye imaam Ishaaq ibn Raahawayh jële ko ci Jarir mooy ñoom Jarir nii la jëlal di ci kaw mooy Hammaad ibn Salama Muaaz ibn Muaaz al-Anbari deux ah al-Mu'tamir ibn Sulaymaan muy al-Mu'tamir trois Jariir ah ibn Abdil Hamid quatre mu ne kulluhum ñoom ñëpp nag am Sulaymaan at-Taymi ñu ngi ko jëlee ci Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi ñeent ñi jàll kenn moo ciy doomam mooy al-Mu'tamir ibn Sulaymaan ñoom ñëpp ha mu ne xaaral nga ne waa juróom nga waxoon man la juróomee lu càll la baañ mu ne la xaaral wa haddathana te nettali na ma Abu Kamil Fudayl ibn al-Husayn mun Abu Kamil alfu waxoon nañ dañuy wax Fudayl do al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri Abu Kamil al-Jahdari rahmatullah alayhi wal lafdu la mu ne kantaak expression yi may indi fii kàddu yi may indi fii moom nii nag la ñal mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Zuray' muy Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana at-Taymiyu muy Sulaymaan ibnu Tarxaan moom naan at-Taymiyu at-Taymi pass voilà <laughs> léegi mu ngi nii gis nga càllale bi yëpp loolu la la bëgg a wax mooy madaarul xadiis bi am naa ci càllale yu bari man imaam Muslim waaye madaarul xadiis bi nga xam ne mooy pivot bi xadiis bi ci moom lay jaar mooy Sulaymaan ibnu Tarxaan ah, at-Taymi rahimahullah an Abi Usmaan moo ko jëlee ci Seydina Abu Usman an-Nahdi rahimahullahu ta'ala wax nañ la ko sànq ci riwaaya imam al-Bukhari an Usama ta mu jëlee ko ci Usama ibn Zayd annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qumtu ala baabil janna fa idaa aammatu man daxalaha al-masaakiin wa idaa ashaabul jaddi mahbuusuun illaa ashaaban naar faqad umira bihim ilaa naar wa qumtu ala baabin naar fa idaa aammatu man daxalaha an-nisaa xadis bi mu ngi noonu kon xadis bi rahimahu euh, al imaam rahimahullah da ko indi fii ngir leeral ngëneelu euh, way ñàkk ñeek way doyo di ci way jullit ñeek ñi ñu suul ñi seeni mbir nëbbu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy xamal ne ba mu demee àjjana loolu dañ xam ne yonent bi a salaatu salaam dem na foofu yëpp mooy yooyu yëpp dund na ko pare loolu dañ ci xam ne kon yonent bi alayhi salaam borom bi da koo tayul temps bi da koo lemal li nga xamante ne mooy temps beeg espace bi parce que lii muy wax xam nga lii mooy ci nit ñu ko nettalee loolu noonu la amee waaye mooy chronologiquement instant bi nit ñi buñ génnee àddina fu ñu nekk àjjana la ñuy nekk non non <laughs> ah déedéet nekkuñ àjjana suñu borom nee na la ñuy nekk barzax la ñuy nekk fa la ñuy nekk. ba ilaa yawmi yub'athun waaw kon nag mooy euh, loolu la moo tax euh, borom bi tabaaraka wa ne woon euh, yéeféer bi bu nekkee di mébét naan delloo ma waaw te suuratul mu'minuun ci la ñuy nekk di caaxaan di ma bañ a topp di dafi bàkkaar di dëng ci di dugg ci ndëngate ak gu weddi hatta idha jaa ahaduhumul mawt qaala rabbi irji'un waaw bàyyi ba faatu dikkal kenn ci ñoom ñu naan rabbi i eh, sama borom irji'un borom bi yal nag ñu de doo ñu delloo ñu ngi lay ñaan nga delloo ñu waay ah mooy hatta idha qaruba dee ji jege nga naan borom bi delloo ma la ma la ma la ma weesu ci dund delloo ma fa ndax xam ne ne tey lay jiya laalli waalu tax mu ne laalli amaana bu ko defee da leer ma ne bu ma fa demaatee ca àddina amalu dinaa jëf saalihan yiiw mbaax joo xamante ne nii fii ma taraktu waaye saalihan jooj leeral la nañu ko ci suuratu suuratul munaafiquun saalihan jooj mooy saraxe moo tax mu ne woon gaa yi wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli ay a ahadakumul mawtu fa yaqulu rabbi inna ahaduhumaa yaqulu rabbi lawlaa axxartanii ilaa ajalin qariibin fa asaddaqa wa akun mina saalihiin waaw foofu la leerale saalihan bi ban saalih la newul nee naa dem julli ji de waaw moo tax mu ne fii maa tarak la'allii bu ko defee amalu saalihan ma jëf yiw mooy ma saraxe fii maa tarak ci sa alal jama yoroon di ci nay rek. doonu ma ci woon génne zakat doonu ma koon jox àqu ña nga xam ne ñoo ko yel toppoon sama bakkan rek léegi kon boroom bi waay waay waay yàlla nag ma yéexe doo ma yéexe yéexe ma bu ko defee ah li ma bàyyi gannaaw li ma nar a bàyyi gannaaw nii di alal ma daal di ciy def yiw joo xam ne dina ma subi ëllëg waaw aay bi ñu la wax sànq suuratul munaafiqun suñu borom dane wa anfiqu dépensé leen mimma razaqnaakum ci li nga xam ne moom laa leen wërsëgal min qabli laata an yatiya muy dikkal ahadukum ahadakum ahadakumul mawt maf'ulun bihi kenn ci yéen mu koy dikkal al faatu fa yaquula bu boroobee muy wax rabbi ee eh, sama borom lawlaa axartani waaye ka neexoon waaye nga yéexe waay ilaa ajalin qarib waaw ba ci diir bu tuuti rek ndiir su tuuti as ndiir bu ko defee fa as saddaqa ma évasier ma saraxe bu ko defee leer na ma ne bu boobaa def ko ngir yow faaku ma bokk min as-salihin moom lay wax ni leeral na saalihan jooju kon noonu alquran mooy leeral alquran nekkul ma dem def n'importe quel jëf moo tax mu ne fii ma tarak la'alli a'malu salihan fii ma tarak ngir ma bàyyi defi lu baax mooy ma saraxe ci la ma bàyyi sama gannaaw def dugal ko ci yoonu yoon kanu yu baax yi ci yoonu yu baax yi suñu boroom ne kallaa mukk loolu xam nga ne man da nekk wax ko malaaka yi kallaa mukk innahaa loolu doon muy wax kalimatu ak kaddu la huwa moom de qaa'iluhaa moom mii xam ne da doon caaxaan waaw ndax biru sa tuxbirukal ayyaamu annaka laa'ibun waaw yow bés yi dinañ la wan xabaar la ne danga doon fo da nga doon fo si sa ndaw sa sa waaw léegi nag mu ne wa min waraihim nekk na ca seen kanam pas seen gannaaw ndax seen gannaaw mooy àddina gi mu bëgg ñu delloo wat waaw loolu moo tax wara daa bokk ci tur yi nga xam ne baat yi nga xam ne ci arab day tekki leen ak contraire am waaw day tekki ci adab yi la bokk day tekki lii ba pare tekki contraire wara mooy nga day tekki ginnaaw mais day tekki kanam moo tax mu ne wa min waraihim nekk na ca seen kanam di leen xaar barzakhun barzax goo xam ne yow ilaa yawmi yub'athun fa la ñuy nekk ba ni nga xamante ne ni noonee la ñuy génne àddina euh, ba non na leen di dekkale daal di leen dajale ngir pang leen waaw kon mooy mbiri euh, affaire yi loolu la mooy ku fi faatu foo jëm loolu kon yonent bi saa saam bu nettalee lii ne man taxaw naa ci buntu ajjana yi mooy kooku borom bi da koo transcender le temps et l'espace waaw waaw loolu nag il faut nga jeex nit ki jeex ci boroom bi ngir borom bi man laa suub ci loolu ay géej la ay xam-xam yu xóot lañ ay mbir lañ yoo xam ne boroom bi du ko wuññil ku ne gis nga soppeem bu mag bi alayhi salaatu wassalaam moom la ko defal fii nga xam ne day dund ay mbir yoo xamante ne nii ci temps bi nii ci biti nii ak seegul waaye moom dund na ko ba pare waaw mu ngi mel ni ku koy dund mel ni mbir yépp dafa xew ci kanamam ndax borom bee ko lemal temps bi nekkul moom koo xam ne day xaar ba mbiri yi xew muy door a constater ak a xam ne lii la déedéet borom bi nga xam ne mooy aalimul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybihi ahada mooy borom kumpa te du wuññil kumpaam googu kenn illa man irtada min rasul lu dul ko mu gërëm ci koo xam ne ndawam la ak yooyu loolu nag moom moo ko ci wan lu ko neex noo ne li mu ci wan nag ci ndawam yooyu ki nga xam ne sax moo gën a tax ñuy wax mooy rasulullah keneen ku ñuy wan rek mooy ci moom nii lay jaar alayhi salaatu wassalaam moo tax moom yooyu yëpp da koo dund ba pare waaw déggoo nee na dugg naa ajjana gis benn jigéen boo xam ne bu rafet la ma bu wadi ah ma laaj ne keekal la kee ko ñu ne kër gi ak kër gu rafet am jigéen goo xam ne mu nga fa di di di laal ndox waaw di laal ndox ma ne kii ku moom kër gi ñu ne ma ah kër la goo xam ne benn góor la ci way jullit ñi moo ko moom nee na ma yaakaar ne man la ma ne kan benn góor man ci arab yi laa bokk ñu ne ko déedéet kii Ibnul Xattaab la nee na ma daal di wane gannaaw di ko nettali saxaaba yi fekk Seydina Omar nga fa radiyallahu anhu mu ne ko ma wane gannaaw ndax xam gu ma xam ci sa fiir mu ne ko yonent bi alayhi salaam xanaa ku ne laay fiire ba mu des yow waaw kon mooy dugg na aljana <laughs> te du gént de attention nga jàpp ne affaire yi gént la non réalité la waaw yonent bi alayhi salaam dugg na aljana. fii dañu taxaw naa buntu àjjana waaye dugg na biir aljana <laughs> loolu borom bi moo ko xëccal yooyu yooyu nag ay mbir la yoo xamante ne nii borom bi du ay jagle yoo xam ne dana rasulullah kese am na ñoo xamante ne da leen di may loolu waaw da leen di may loolu te dara nag du tax nit ki am ko lu dul làmboo ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam ak alquran nekk koo xamante ni da ngay jeex takk ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw du dara du rax nag. waaw loolu alhamdulillah ci la la borom bi di sóobe ci géej yooyu la waaw waaw mooy kon mu ne comme damaa taxaw ci buntu àjjana ma gis ñu ëpp ñu ci biir mooy yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi wan na ko waa àjjana ñan ñooy dëkk ñan ñooy ñuy dëkk àjjana mu ne ma gis ñu ëpp ñi nga xam ne ñoo ko ñoo fa dugg mooy way ñàkk ñi waaw way ñàkk ñi ñoo fëpp de parce que ñoom ñàkk googu boroom bi dafa leen xéewal la ndax dafa def ñu ñàkk mbiri àddina yi ngir ñu mën a jublu ci seen boroom allah te boroom bi ñu bari xam na ci xam-xamam bu jiitu ko ne bu leen defaloon li mu defal ñu ñu boroom alal yi duñu duñu mucc moo tax nit xamul day day jooytu ndeysaan sama ñàkk gii de bu ngeen ma ci mënoon a defal ñaan waaye metti na de waaw mu ñaan ku nekk ñaan borom bi téye ko ci ñàkk ji rek waaw waaw téye ko ci ñàkk ji park que borom bi da koo bëggal yiw te bëgg yiwam boobu ci dogalam bu jiitu xam na ne kii ñàkk ci ñàkk la may mën a jaamoo waaye bu amee damay fàtte parce que kam ay nit ñoo am ba pare daal di fàtte seen borom borom bi nag mooy ki nga xam ne mooy allaamul al-ghuyub mooy xamaakoon yu nëbbu yi fu mu la placé rek ak la mu la jox rek daa fekk loolu la waaw loolu la te bul xëccoog boromam ci dogalam gërëmal waaw waaw wa ardi te gërëmal la borom bi dogal takun anan waaw la borom bi dogalal jox la ko li mu la sédd gërëmal loolu boo ko defee yaay ci dina woomal ci nit ñi même bu dee ne say poche ay dërëm nawu kon gërëmal li la borom bi sédde nga nekk ci nga xam ne yaay ci ëpp ci gën a woomal ci nit ñi ndax woomal li yonent ma lay saab saab wax laysa al ghina bi kasratil arab ak richesse ak woomal nekkul rek bari loo dajale ci ay matériel ak ay alal ak doro ay euro ki dalasee ki ruubal ki franc CFA déedéet waaye walakin al ghina dëgg-dëgg koo woomal gi tax ñuy wax mooy ginan nafs mooy bi nga xamante ne sa bakkan nag mooy gërëm allah waaw masaakiin yi borom bi daa def ñu nekk ñoo xam ne ñoom masaakiin ila allah fuqara ila allah dañoo soxlaal seen borom képp bàyyi lépp loo xam ne du moom du seen borom ñu jublu ci seen borom moo tax ñooñu ñooy ëpp biir safara ñooy ëpp wal iyaazu billaah biir aljana ah ci biti seen alal bariwul waaye seen bopp seen boroom kese lañ soxlaaw mu ne kon ñi fa ëpp lool la waaye nee na kanta alal yu bari yi ñoom max mahbusuuna maa ngi leen gis ñële dugg nañu way ñàkk ñi nga xam ne bari wu alal dugg nañu àjjana waaye ñoom nag ñoom ñu ngi leen mahbusuuna wa ashaabu wa ida ashaabul jaddi mahbusuuna kanta way woomal yi waaye alal yi ñoom ñu ngi leen téye waaw loolu tekkiwul lii nii eh, eh, lu jara leeral la tekkiwul ne eh, masala bu siiw bi ci biir borom xam-xam ni rahmatullah alayhi est ki nga xam ne al faqiru ki nga xam dafa ñàkk as-sabir bi muñ ñàkk nga ko yàlla teg xayrun moo gën wala ki nga xam ne al ghani ash-shakir ki nga xam ne borom bi daf koo may ba pare defal ko lu bari te muy sant ca alal ja ko borom bi def loolu wute la am ñoo xam ne dañu ne ku ki nga jëkk a wax ku ñàkk ki tey tey muñ moo gën am ñu ne mukk ki am ki bari le tey sant yàlla ci alalam jaak yooyu kooku moo gën parce kooku ay jëfam day jalgati te lool insha allahu taala gisoon nañ bi ñuy gis euh, bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam ci la ashaabu du euh, al fuqara ñëwe woon naan zahaba ashaabu dusuri bil ujuri ak yooyu voilà tuddoon nañ ko fan yee tamit te ne boroom alal yi daal yóbbu nañu ñoom daal tebbi nañu aas bu doon ci wax léegi ñoom daal lu baax lépp pay yeeg yu baax yëpp ñoo ko jël loolu noonu bi yonent lay sa sam ba bañ ne